a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam abuu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi fi fi kitaabihi uh, uh, Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalis baabu sabr kon incha allahu taala ñu ngi woon ci xadis numéro numéro 44 muy xadisu Seydina Anas tàmbaloon nañ ko jotaay bi ñu génn. bi muy nettali doomu Seydina Abu Talha joo jële génnoon àddina leen lañ fàtte woon ndax nañ koo xaale leen ñu mooy euh, wala nañ continuer ndax mu ngi waat ci biir ndax riwaay yi ñëwaat ah kon bi nga xam ne ci la génn demoon wayaa si ñëw fekk doom ji génn àddina soxnaam di Sayyidatu Ummu Sulaym waxu ko dara waaw waxu ko ko defaral ko mu reer ñu nelaw bañ yeewoo après mu ne ko ko walla sa doom ja boroom bi jël na ko Seydina Abu Talha dem ci yonent bi alayhi salaam wax ko ko yonent bi alayhi salaam ne ko ndax yëq ngeen dara ci guddi mu ne waaw mu ne barakallahu ñaanal leen yal na borom bi barkeel ci seen guddi goo gële kon insha allahu taala ba ni nga xam ne noonu la doom ja juddoo Seydina Anas nee Abu Talha ne ma yóbbu ko eh, ci yonent bi alayhi salaatu wa joxaale ko ay doomi tàndarma yoo xam ne moom la eh, yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy defal tahnik ba pare ci saasi mu tudde ko ki nga xamante ne mooy eh, Abdallah léegi kon inshaa Allahu taala ñu àggale ah kon mu ne wa fi riwaayatin lil Bukhari am na ci benn riwaaya boo xam ne al imaam al Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko soloo ci xadiis bi foofu lan la wax wa fi riwaayatin lil Bukhari am na ci riwaaya boo xam ne imaamul Bukhari moo ko indi mu ne foofu qaala ibnu Uyayna muy al imaam Sufyaan ibnu Uyayna rahmatullahi alayhi yàgg nañ ko fi gis ah. ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo solo xadiis bi mooy riwaay bi nekk ci kitaabul janaa'iz baabu man lam yuzhir huznahu inda al mu ne kitaabul janaa'iz buntu néew mooy waajal néew yi yooyu waajal néew yi mu ne baabu buntu man lam yuzhir ci nga xam ne feeñalul xusnahu an njàqareem inda al musiba ca mbokku musiba dale mu ne foofu haddathana Bishr ibn al-Hakam mu ne Abu Abdirrahman al-Abdi al-Abdi an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne qala haddathana Sufyan ibn Uyayna voilà mu ne Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah moom moo nekk mu ne akhbarana Ishaq ibn Abdillah ibn Abi talha annahu sami'a anas ibn malik radiyallahu anhu muy sëtu muy doomu abdallah bee muy ishaq di doomi abdallah bi nga xam ne moom la yonente bay sa tudde abdallah doomam di tudde ishaq ci moom la ko seyna sufyan jële hadis bi moom doom jooju nag di ishaq di doomi abdallah ibn abi talha doom jooju yonente bay sa sam defaloon liñ waxoon tudde ko abdallah ah moom moo jële ah, ki nga xam ne bàyyi bàyyi kii la bàyyi tëxam la muy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo tax mu ne Sufyaan nee na wa fii riwaayati lil Buxaari ci buntu boobu nag fa la ëndi voilà ndax imaamul Buxaari ba mu ne ko ba mu ko ëndi ba pare dara qaala Sufyaan fa qaala rajulun min al ansaar fa ra'aytu lahumaa tis'ata awlaadin kulluhum qad qara'a al qur'aan Allah <laughs> mu ne kon qaala Sufyaan mu ne Sufyaan nee na qaala Ibnu Uyayna bu dee al imaam an-Nawawi da ne qaala Ibn Uyayna bu dee imaamul Buxaari da ne qaala Sufyaanu benn bi la muy doomu Uyayna Ibn Uyayna fa qaala mu ne rajulun min al ansaar am na benn góor boo xam ne ci waa ansaar yi la bokk nee na fara aytu ma gis gis naa man nii man moom maa gis léegi góor boobu mooy kan mooy ah, kii la Abaaya ibn Rifaa ah Abaaya ibn Rifaa moom moo ko wax. ndax al imaam Sa'id ibn Mansour ak ñoom euh, daal dinañuy solo na ko noon al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhim ñu ne Abaya ibn Rifa'a dane euh, moom moo nettali wax lii ba mu nettali affaire bi ba pare mu ne mu daal di jur lahu ghulaman mu ne qaala Abaya fa laqad ra'aytu li dhalika al ghulam waaw sab'a banin kulluhum qad khatama al qur'an waaw waaw léegi nag ah mu ne kon abaya moo wax lool ibn rihaa mu ne man de kon moom la naan rajulun min al ansar benn góor bu bokk ci lansaar yi nee na fara gis naa tis'ata awlaad neuf ci doom yi juróom-ñeenti doom kulluhum yoo xam ne doom yi abdallah kulluhum ñoom ñépp qad qara'u al qur'aan daal dinañuy jàng al qur'aan ci riwaay ba la mu ne xatamul qur'an mooy moqtal nañ alqur'an yaani mu mu ngi ci jublu min awlaadi abdillah almawlud muy doomi abdillah boobu juddu te yonent bi saa saa tuddoon ko abdillah moom lay wax waaw. léegi xam nga fii da ne sab'a banin ci eh, riwaay imaam al-Bayhaqi bi ah moo tax ñenn ñi ne fee tajawuz le tis le tisan yi mais amaana it muy tisan voilà kon loolu la kon insha Allahu taala léegi nag. mu ne wa fi riwaya tin li muslim am na beneen riwaya boo xam ne nag cette fois-ci al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullah alayhi moom moo ko indi foofu lan la wax dane maata ibnun sayna anas nii la ko nettale dane maata génn na àddina ibnun ab doom li abi talha bu ñeet sayna abu talha min ummu sulaym mu ngi ko amoon ci ndaw suñu naan ummu sulaym moo doon yaayam yaayu sayna anas radiyallahu anhuma fa qalat li ahliha neena Sayyidatu Umm Sulaym wax waa kër gi comme que Abu Talha dafa voyage woon doom ji daal di génn àddina muy Abu Umayr moomee ñoom niñ la ko waxoon ci jotaay bii ñu génn radiyallahu anhu mu ne leen laa tuhaddithu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithu mu ne leen yéen bu kenn ci yéen nettali Abu Talha li xew bàyyi leen man ba man maa koy nettali waaw man maa koy nettali. bu ko kenn wax dara bàyyi leen man euh, Ummu Sulaym maa koy nettali sama bopp maa koy waxal nee na nag euh, maa koy nettali ci mbiru bibnihi hatta na ci mbiru doomam ji faat fa jaa léegi nag Abu Talha radiyallahu anhu jóge ca ca tukki ba daal di ñëw fa qarrabat ilayhi ashaa mu daal di koy jegeñal li nga xamante ne nii mooy reer bi waaw mu daal di koy jegeñal li nga xamante ne nii mooy reer bi waaw fa akala wa sharib mu daal di lekk daal di naan waaw thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik mu daal di waajal boppam ah gina taaral boppam lu gën a rafet na nga xam ne noonu la ko doon defalee li nga xam ne mooy boroom këram bi Abu Talha fa waqaa biha bi guddu jotee mu joteeg moom nee na fa lamma an ra'at annahu qad shabi'a wa asaaba minha ba sayyidatu ummu sulaym seetloo ne ah boroom këram yi kat lekk na ba suur jote naag moom sax ba pare ah léegi nag mu ne qaalat mu ne ko yaa aba talha mu ne ko yaa aba talha mooy wax sa jëkkër gi mais ara'ayta law anna qawman a'aaru 'aariyatahum ahla bayt fa talabuu aariyatahum alahum an yamna'uuhum nu ko mais Abu Talha est-ce que ay nit law anna qawman bu doon ne ay nit ay ñoñ aaru aariyatahum dañoo aale seen benn affaire comme ñu jël seen benn ndax am nuñ ko aal jël seen benn euh, ay chaise par exemple am kuñ ko am lu ñuñ ko aal waaw jël seen benn ci ndax ñee dañoo xew le ñu aal la ko waaw loolu imaginez bu ko ay nit defee aale ay nit génn waa kër fa talabu ariyatahum bañ ko soxlawaatee ñu yónnee seen doom wala ñoom ñu dewal seen bopp ca ngeen ko aaloon ngir ñu delloo leen lañ leen aaloon mais alahum an yamna'uhu est-ce que dañ ko aaloon ñoom war nañu nekk ki leen ko aal ah du ma leen ko jox ah non non non demal cin mi bon yaa ma ko aaloon maa ko moom est-ce que loolu la ñu wax <laughs> duñ leen tere nag ñu ñu laaj seen dûr li nga xam ne ñoo ko moom bal tafaddalu alayhim bi i'aarati hadhihi al-amta'ati lahum li am ba def sax mooy ñii dañoo def ngënee ci ñoom bañ leen aaree sans waaw kon nag bu ñëwee di di di di bëgg jëlaat seen affaire boobu ah ñañ ko aaloon moom est-ce ñoom mën nañ leen koo tere wala dañuy ñoom bokk na ci xel ñu naan leen dañ leen koy tere mu ne ah xaala Abu Talha ne ko laa déedéet déedéet tere déedéet déedéet fa qaalat léegi nag ba mu waxee lool sayyidatu ummu sulayma nag ne ko nag kon nag fahtasibib nag ne ko kon ah sa doom muñal li nga xam ne moo ko dal te sa muñ goog def ko ngir am ngërëmu yàlla mooy muñal ndax sa doom ji kat yi ma doon laaj bi ngay dóor a ñëw borom bi daal dina koy jël daal dinay génn àddina <laughs> mu ne xaala fa xabit léegi nag bon Abu Talha mooy affaire bi neexu quoi mooy ni mu ko ko waxee looloo ko neexu mooy moom bi mu ñëwee nekkati doom bi génn na àddina avant mu ñëw mu ñëw laaj ñu ne ko mu ngi ci lu gën a dal loolu mooy ndaw si waxul lu amuma ah. ni mu gën a dale mooy nag metti da ko doon dal na parce que na àddina feebar ba amoon jeex na mettitaay ba jeex na ndax génn na àddina moo tax mu ne ko mu ngi ci li mu gën a dale waaw waaw mais le fait moom teelu koo wax moom looloo ko naqari quoi fa xadiba mu mer summa qaala mu ne ko tarattinii bàyyi nga ma hatta ida tolox tolox toxtu ba di may takke mooy ba ni may joteeg yow wag yooyu yëpp summa axbartinii nga may door a ah nga may door xabaare lii waaw ah bàyyi ma xaw ma nu demee ba ma takk nii mooy ba jote ak noonu ba kii nii nga may door wax lool bim nii di ma door a xabaare sama mbiru doom naan ma génn àddina waaw comme li waxoon rek fantalaqa mu dem hatta ata rasulallah ba ni muy dikkalee dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom Abu Talha fa axbarahu bima kaan mu nettali yonent sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom moo xew digganteem ak soxnaam ak doomam ji dëkk génn na àddina mu ne yonentuwaay saab saab ne ko baarakallahu fi laylatikuma yal na borom bi barkeel bi seen guddi googee ndax wax na ko ne moom daa bàyyi ba ma ñëw laaj naa ko mu wax ma lii accueillir ma bu baax ma reer bu baax ñu tëdd ma jotee moom après mu may door a wax lool yonentuwaay saab saab nag ne ko yal na borom bi barkeel ci seen guddi lii ba la jàll dañ ciy gis gis nga euh, sa sayyidat Ummu ni mu mën a woon muñ mooy di muñ ci li nga xam ne mooy imaginer muñ sa doom ji nga xam ne doom ju ndaw la de te moom la bi jël moom la génn àddina mais non seulement moom mu muñ ko ba feeñul ci moom non seulement mu muñ ko ba feeñul ci moom waaye xoolal ni mu doxale borom këram ñëwul rek ma ne mu bu doon tey. bu ñuy dégg caabi ji wala muy fëgg bunt bi wala ñu dégg oto bay riir bu dee Sénégal foo xam ne ñi ñu xam ne oto bày jëla rek yuuxuyu commencé wooy gaman yooyu wooy da commencé yooyu l'islam bi tere waaw ay waay sama doom yi ay waay bu ko defee moom boo moyul bu dee fekkul woon mu gaare gaare bu baax boo moyul mën na faa mbëkk nit da wàlla la waaye waaye ñépp xam ne waaye waaye sama kaw jëlee waaye waaye waaye nga gis xoolal différence bi moom ñëw na mooy vraiment ñi ñii humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ah <laughs> ah moom muñ na doomam di génn àddina waaye borom këram ñëw. xam na ne dafa tukki ñëw du commencé di ko ëndil ab ab musiba di ko jox nouvelle boo xam ne nouvelle bu naqari la waaw. comme rek ni ko def ak ci rek waaw ah, salaamaaleykum facture baa ngi noonu waa Sénégal de jaaroon nañu fi nee nañu nag boo bayul suba ñu këppee ah, ah dé ñoom. ñu ngi di facture bi nan lañuy ñuy couper ñeneen dañoo tardé loolu daal wala xoolal ak ñoom waaw ndox mi sax maa ngi ko doon fàtte ñoom itam njaaroon nañu fi mooy yow yaa ngi ubbi ak seegoo ñu yu mel noonu ak waaw kii wax rek waaye yëg nga li muy am ni jaay néew di moo faatu loolu xoolal xoolal différence bi kii moom kër gi moo am dënaa doomam moom ndaw si moo génn àddina mais jëkkër ji ñëw na xoo xàmmeewul sax tristesse boobu amul ci xar kanamam mu supporter muñ li nga xam ne mooy loolu ba kenn du ko détecté ci moom ba pare mu wax waa kër gi ne leen parce que xam na ah tem mu teelu la wax lii gaa yi teel ko ko wax mu ne bu kenn ci yéen nettali Abu Talha doom ji lu dul man maa koy nettali ñoom itamit ñu diñ de confiance léegi mooy ñëpp ay nettali da ngay ubbi rek gone gi ñëw di nettali ah tey tey kii waaw papa euh, ba loolu du dara waaw nettali kese booy ubbi ñuy commencé di nettali mu ne leen fa qalat li ahliha la tuhaddithu aba talha ibnihi hatta akuna ana uhaddithu bu leen nettali Abu Talha dara lu ne man maa koy nettali ñoom itam ñu dégg liñ ko wax bu doon tey danga bu kenn wax mais comme que dañoo nekk ñoo xamante ne seen àddina yëpp nettali la ak karibu ndax boo te ma leen nettali bu bari mooy boo demee ba moo lay nettali da ngay nar dangay ngay créer di fenn di wax lu amul walla iyaazu billaah mooy yar nit ñi ci téye seen làmmiñ luñ la laajul soxlawul ngay ñëw di wax Seydina Aba Talha Sayyidatu Ummu Sulaym loolu la ñuy jàngal waaw waa kër gi yëpp ñoo ne daf ñu nopp Seydina Anas mi nettali mbir mi ñëwul bàyyi ba bàyyi jiit la bi ñëw mu bàyyi ba gis na yaay yi new mu wax ko ko dafa noppi woon waxul dara bi ñuy daaj reer bi amaana ñoom ñëpp ñooy reer mais nekkuñ fa sax ñoom itam muñ leen muñ boo xam ne. xataa ñuy reer mais kenn xàmmeewul ne fii am na lu fi lu fi am problème moom moom ñi door ñëw tukki woon waaw gis nga une famille vraiment bu l'islam yar ni muy def te loolu ñun am nañ problème léegi gis nga Seydina Siddiq radiyallahu anhu siddiqul umma Abu Bakr radiyallahu anhu mais këram na lool këram a ginoon a daaw ñépp këram mais këru aw Abu Bakar ñu noon a gaaw ñépp kër la loo xam ne dañuy pare économie kër gi yépp pare na ñépp ciy d'accord gërëm ko xale yu ndaw yeeg ñépp Sayyidatu Asma Sayyidatu Aisha Sayyidina Abdullah ah ñépp ay gërëm seen bàyyi jël alal ji ko ngir li sax te kenn du ñëw di nettali naan oh, man jéem añu ñu euh, di deedeelu ci mbedd yi foo dem eh, papa man añu ma eh, eh. loolu nga gis ñun ni nga xam ne moom lañu mel noonu la suñu xale yi mel léegi ku ci añoon rek fu dem nii commencé man sox da ay gan ay ñëw nga dégg gan gi day toog rek nga dégg kenn papa duñu añ muy loolu xoolal ma loolu xam nga ne ñooñu sori nañu ñii waaw wala iyaazu billah waaw Sayyidna Siddiq moo xoola bi Yonent sallallahu alayhi wa sallam di war a gàddaay bi jox ko ngir mu gàddaay mu ñëw ci Siddiq radiyallahu ta'ala anhu waaw suuf tàng jër yo mu ngi tàng jër mu ñëw daal di muuroon xar kanam gi ba biñ ko gisee génne muy ñëw ñu ah kee da yonent bi saa saa ba xam ne ñi nga xam ne noonu lay doxee ñu ne moom da doonul woon ñëw jamono yooyu heure yi doonu fu yoon ñëw kon de it te dëgg ko ni yonent bi saa saa bi mu kër ko génneel ñi kër gi yëpp ndax li ñu war a wax secret secret défense la waaw secret défense la génneel ñi ci kër gi yëpp. parce que li ma war a wax ak yow bëggul mu filtrer bëggul kenn ba nettali ko feneen ba seen plan yi bëgg a def ba gàddaay jóge Makka dem Medina noonu Quraysh yi yëg seen plan mu ne ko génneel ñi ci kër gi yëpp Abu Bakar radiyallahu ta'ala ne ko fii sa njaboot la ne waaw lii moom loo fi wax fi nga ko waxee fii lay des yeneen bi salaam xam ne li ko as Siddiq wax loolu mu toog wax fa ne ko suñu borom sama borom jox na ma ndigal ci ma gàddaay ba yonent ma ne saa ne ko radiyallahu anhu est-ce naa ànd ak yow yonent ma ne ne ko waaw mu kontaan moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bay jooy moo tax Sayyidatu ne man masumaa xam ne comme nga xale la woon masumaa xam ne nit mooy dafa fekk ko mbir mi ba yonent ma ne saa saa mag di wax ak baay ji doom yaa ngi toog waaw. mu ne masumaa xam ne nit dina kontaan bay jooy masuma koo xam masumaa foog ne <laughs> hein nit contentement kontaan dina tax nit di jooy yeneen trois cent salaam noonu lañ tege plan bi ñuy def ba àgg ba dem ba Yasrib te waa Quraysh yëguñ ci dara ñoom Abu Jahlin d'ailleurs ñëw nañ kër Seydina Abu Bakar ba ñëwee seet gisuñ leen ñëw ne comme ko yonent may saab bañ taxawee buntu néegam di xaar guddi jot daal di koy faagaagal ñu ñëw bett ko fa mu tëdd tam noonu Seydina Ali radiyallahu anhu taay tëdd place génn ñoom ñu taxaw ponkal Quraysh Abu Jahlin parmi mu jàpp tëbb suuf di tari Yaasiin yaasiin wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin alaa siraatin mustaqiim tanziilal aziizir rahiim litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun di jàng di sotti suuf ci seen bopp yi ñoom Quraysh te mu ngi taxaw di fii kenn nelawu ci mais yaa ngi taxaw tëddoo nelawoo yore waaye saa saa mu romb leen ñoom ñu sotti leen suuf ci seen bopp yi di tar yaasiin kenn yëgul yaasiinu yaqra yaasiinan fa ja'alahu liqaayatan lam yanal man kaana fil ujubi waaw noonu la ko waroon xilaas sayyidi alxaaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik waxati xilaas yaasiinu mooy yaasiin bu njëkk bi mooy yonent bi alayhi salaam yaqra mu ngi doon jàng yaasiinan saar ba ñu naan yaasiin jël ay aaya di ko jàng di sotti seen suuf yi bokku suuf seen bopp yu suuf fa jaa alahu ba mu jàngee loolu loolu dikkal ko mu am ku euh, kaaraange ah wiqaaya protection boo xam ne ki nekk ci fo foo xam ne c'est bien fortifié amoo waaw waaw mu romb rek c'est ñoom amul jëli ba jógee noonu dem ñu dekki benn waaye leen faroon bu ne leen lu yéen taxaw nii ci guddi gi ñu naan dañuy taxaw di xaar Muhammad xaar ba Muhammad waaw mooy mooy la ñuy xaar bu muy waaji kii ñu dem fekk ko foofu daal di koy faagaagal faat ko mu ne leen yéen yéen romb na leen ba ko gaa yi ne ko looy wax nii mu ne làmb leen seen bopp yi en plus def nag seen bopp yi suuf gaa yi ku nekk laal sa bopp bi am suuf ñu ne eh, attends ñu dem ci ci ndax ñu doon gis néeg ba na ñu dem ubbi daf gisoon nañu sàngu taxu nii xool muy Seydina Ali radiyallahu anhu ñu ne kon waa ji ñu waxoon wax na dëgg wallahi qad sadaqa alladhi akhbarana waaw waat nañ ci yàlla ne kon ki ñu nettali woon wax na dëgg léegi nan la Abu Jahl def Abu Jahl ne fii jarul ñuy dem bu sori bañ ne kër Abu Bakar la ñuy dem ndax bu newul këram moom mu ngi kër Abu Bakar radiyallahu anhu ba mu ñëwee directement pour wax la ni ñuy dencee secret ñoom ah <laughs> moo tax man la kër Siddiq moo gën a garaaw radiyallahu anhu Abu Jahl ak seen gàngoon ak gaa yi gàngoon rek fëgg ubbi mu ne ko ayna abuk eh ana sa baay mu ne ko xaw mu ne ko ah nëbbu naan nga xamoo rek da ko koy ajji waaw teel la ko dóor teel ubbi ko kay. xam naa ne xam nga waaye da ngeen di wax nit ñi fa dara teewul da faaluñ ko ba noonu ba yeneen trois bi àgg Yasrib madinatu Taba Tayba benn information filtré wul hatta doom da nga xam ne gëmaguloon sax Abdallah ibn Abi Bakr yëgoon na amoon waaye wax sax waa Quraysh ñoom ñëpp gis nañ meloon secret dañ ko doon du lu ñu wax ku lu xew rek ñu may ni nga xam ne suñu doomi léegi na leen dal wala gis nga léegi nag nan lañ bëgg am résultat bi nga xam ne moom la saxaaba yi ak doomi saxaaba yi amoon mais mën la il faut bu ñu ko bëggee ñu jaar fi ñu jaaroon sayyidatuna ummu sulaym bint milhana ummi anas ibn malik radiyallahu anhuma gis nga mu denc secret boobu muñ mooy muñ ci li lay dal ci sa njaboot alhamdulilah bi ci gën a màgg boo ko mooy doomam ju ndaw alhamdulilah di Abu Umayr moom la borom bi jël moom la malakul mawti faat waaw mu nëbb ko kenn xamu ko Abu Talha bi ñëwee voyage yi jëkkër ci voyage yi ñibbisi naan ko ama sama doom bi moo ne ko mu ngi ci jàmm mu ngi ci li gën a dal ñu reer def lépp ba tëdd wa kii mu koy doole wax wax ko tax walla ñu jaaree la wax bi ñëwul rek moom laa doon wax facture baa ngi ne leen wax ne leg da jaar nañ Lyonès Deso ñoo fi kii nii seen courrier baa ngi huissier bi huissier bi moo la yónnee lii convoqué nañ la courrier baa ngi nii jël déedéet xoolal li ma fi mu jaar ara ayta law anna qawman a'aru 'aridahum talabu ariyatahum alahum an yamna'uhum mooy da koo jaarale ci loo xam ne Abu Talha bu ja bu d'accord affaire boobu léegi moom bu dóor koo indi ci li ko dal bu boobaa dina xaw a calmer douleuram dina ko xaw a calmer mooy mu ne ko xanaa gisoo ay nit bu doon ne dañoo aale seen benn mbir am ñu ko aal. bañ soxlawaat ko dem di ko jëli est ce que aaloon ñoom dañ naa leen ñoom am nañ droit ne ko ne leen duñ ko ko delloo ah non Abu Talha ne déedéet dañ koy dellu mu ne ko kon nag sa doom di noonu la mooy yàllaa la ko aaloon yàlla loo fi yor yàlla dala koo aal dala koo joxani téyeel ma defal ma ci li ma bëgg nga defal ma ko mooy yar ko yaw diine ba muy agsi ci man wala tamutunna illa wa antum muslimun la borom bi wax la waay bu leen faatu seen bakkan yi di génn ci yéen seen ruux yi lu mu fekk ngeen wommatu ngir maa doom ju ñu la bu la yàlla may loolu lay xaar ci yow baaraan góor ak jigéen ci yéen moo tax yonent bi alayhi salaam ne kullukum raa ci hadiisu mawlaana ibnu umar radiyallahu anhumaa wa an ra'iyyatihi képp ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu ne. la muy sàmm dees na ko laaj mu rendre compte devant son Seigneur devant Allah tabaraka wa par force waaw moo tax mu ne ndaw si sàmm la fii bayti zawj wa hiya mas'ula an ra'iyatiha ndaw si ab sàmm la ci góor borom borom na ko laaj góor gi sàmm la ci kërim ak lañ ko jox ak ki nga xam moo koy liggéey doon beeg mindaan beeg xaadim beeg yooyu te des na ko laaj al ra'iyati ku nekk la nga doon xam waaw mu ne ko nag comme que noonu la borom bi daal kon bi bi la aaroon doom di joxandil ko comme balaasam day di ko nanguwaat nee nga ma ne kon waa gaa yi ko gaa yi ko aaloon mënuñu taxaw naan ko déedéet buñ ko delloo kon nag yow sa doom gi noonu la la ko joxoon jëlaat na ko waaw. moo tax Seydina Abu Talha du looloo ko meroo de li ko meroo mooy lan moo tax teelu ma ko wax waaw waaw ba ma def nii ba jotee yow ba kii nii nii mënoon nga ma ko a wax looloo ko meroo mais pas dogalu yàlla bi nga xam ne am na déedéet loolu d'accord na ci gërëm na loolu xam na ne lii la borom bi bëgg inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yàlla lañ jóge ci moom la ñuy dell waaye lan moo tey bu teel ma ko wax moom looloo doon ci yow waaye sauf que sayyidatu Umm Sulaym loolu mu doxale loolu mooy li gënoon moo tax bi mu ñëwee yonent waaye saa saa mi jàngalekat bu mag bi neewul war woon a def loolu déedéet mooy le fait que yonent waaye saa saa noppi côté boobu ba ne ko a'raftumul yawma al-layla est-ce que ngeen ci guddi gi mu ne waaw. mu ne barakallahu fii laylatikuma yal na borom bi barkeel ci seen guddigoo gée loolu mooy wane ne kon kee def noonu la def léegi kay ñaanal leen barkee fi sëf borom bi utal leen keneen beneen doom boo xamante ne borom barke lay doon te ñaanu yonente bi alayhi salaatu wa salaam mustajaab lu borom bi nangu la moo tax abaya ibn rifaa radiyallahu ta'ala ne ah man de moom moom ay doomam sept alciraadi yoo xam ne ku ci nekk mokkal nga alquran hatta xatamaha jàng nañ alquran ba nekk ay xufaaz ah taw xadiis bi ku ko indi ah Talha ibn Abdillah nii ci xam-xam yu ma yi la bokk te doomu Abdallah boobu la woon loo loo <laughs> kon nag affaire baa ngoog mooy bi ñu mujjee da tax boroom bi faye leen may doom loo xam ne barke ba ñu génne xoolal ñépp fukki doom neuf waaw doom yoo xam ne ñoom ñëpp ay xuffaazul qur'aan lañ mokkalkatu réceptacle al qur'aan rabbil aalamiin allah allah kon nag mu ngi nii waaw ñoom ñëpp mokkal al qur'aan ci barket ñaanu yonent bi alayhi moo tax bu ñuy soofantal ñaanu koo xam ne xame nañ ko yiw nitu yàlla waaw gis nga muñ di sayyidatu ummu sulaym daal di muñ borom di faye ko doom joo xamante ne nii ñoom ñëpp ci misaanu kan lañuy dañuy dellu ci ka nga xamante ne nii walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin Allah kon lii lañu as-sayyidatu Umm Sulaym Allah daal di jàngal fii ci xew-xew bi mu ngi noonu supporté gi mu supporté mbir mi mettit gi waaye ah bàyyee lépp borom bi waaw waaw li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy lu metti li la dal musiba di borom bi teg ngir lu tax ndax daa am lu tax moo tax Ummu Sulaym nëbb ko ngir ba nga brusque brusque borom mi nga xam ne voyage la jógee xamoo lu ko jógee nga di ko indil nouvelle yu naqari mu nëbbu loolu ngir loolu sinon bu dee nit am musiba dal ko ñu bul ko xoolee gis ne na ko loolu lu baax la te sunna yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne keroog yéna bi ghazwatu Mu'ta amee nga xam ne dafa yónni woon muy jayshul umara armée ña nga xam ne ñooy njiit ya mooy kan dane woon armée bi de ki koy jiite mooy Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu fa in usiba Zayd bu ñu ko bu dee dañoo faat Zayd fa Jaafar ala an-naas Jaafar ibn Abi Taalib di grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy jiite nit ñi wa in usiba Jaafar bu ñu faatee Seydina Jaafar fa Abdullah ibn Rawaha ala nas Seydina Abdullah ibn Rawaha mooy jiite nit ñi mais ba xare ba amee fële ca Saam ca Mu'ta ca Jordan tey yonent bi alayhi salaam Medina la nekk suñu boroom xamal ko xabaar bi nee na mu ngi toog ci jàkke ji boo xoolee yonent bi alayhi salaam xam ni triste na njàpp na ci li nga xamante ne mooy bi waa ji jógee na leen après naan waaye sa sam hein bëgg koo nettali mu ne ko boo bëggee ma wax la xew mu ko waaw am na yeneen riwaay dañ ne sax ba mu xewee la la yonent waaye sa sam toog ci kii ne usiba ne Zayd ibn Haarisa di jëm na ne gaa yi daje nañu ak noon ya mu ngi mel ni bon bon huwa Rasulullah sallallahu alayhi ay ay waaw moom mu nekk Medina ne xare ba commencé nañ gars yi daje nañ comme di la commentaire benn guerre boo xamante ne tayo télé amul rajo amul dara amul mu toog fii xeex xeex bu am Sénégal mu ne xeex bi commencé na kii moo yor drapeau bi jekk mu ne faat nañ ko keneen ki jël na drapeau bi moom itam faat nañu xaaraat bu ci tuuti ndax noonu la ko doon defee jàkka ji fees del ñépp di xaar yonente alayhi salaatu salaam ne gaa yi daje nañu noonu axada liwa comme ni mu ko joxewoon Zayd ibn Haarisa mu xare bañ faat ko mu ne ginnaaw bi euh, Jaafar ibn Abi Taalib jël na drapeau bi moom itam xare na bañ faat ko waa di xaar parce ki des ci ñoom la bokk rawatina Abdallah ibn Rawaha saahibu as-sarirati adh-dhahabiyya radiyallahu anha wa arda mu ne moom jël na drapeau bi waa lansaar ñépp toog datte di xaar yenentu alei saat salaam ne nee ñu gis ron nga gis xar kanam gi ni mu triste woon Sayyidatu Aisha nee na maa ngi yëru di xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah nekkoon ci sama néeg di xool nii mu ngi triste triste triste ne summa axada sayfa summa axada liwaa sayfun min suyufillah hatta fataha Allahu ala yadayhi mu toog ba lu mu ne ginnaaw gi ki jël drapeau bi mooy jaasi benn ci jaasi ji yàlla yi ba ni bi dafa ñoom ñu ubbi ubbi jaare ko ci moom mooy Xaalid ibnul Waliid Abu Sulaymaan radiyallahu anhu boobu lan lañ soxla Sayyidatu Aysa dafa triste ba ko gis xam ne triste na. lii Sayyidatu Ummu Sulaym da koo def ngir xikma ngir sagas ngir lu mu bëggoon a wane ngir bañoon ah, teg ci njàqare bu gën a tar borom këram ji nga xam ne jóge na nattu ci ci tukki moo tax mu nëbb musiba gële feeñul ci moom. waaw xam nga ne kii beneen façon nit la parce yii bari na ñoo xam ne bu buñ ko buñ ko defoon sax en tout cas lay tax ñu mën a kii ba mën a sëkk seen borom kër quand ba mën a loolu dina xaw a waaye nag képp ku jafewul képp koo xam ne daa muñ ngir yàlla di def lépp ngir yàlla tey bàyyi yëpp ngir yàlla boroom bi wooye fal la loolu le waaw ba lépp lu ca tukkee it ñuy am yaakaar bu baax ñaanu yeneen tubaab yi saa saa bi ñaanu kii. daal di leen dal tamit ne barakallahu fi laylatikuma kon insha taala dañuy yem nii xadis bi nag jeexagul ah xadis bi jeexagul am na yeneen yoo xam ne ndax riwaay bi mu indi riwaay muslim bi jeexagul ndax euh, dafa gudd te lay deme deme moom al imam nawawi ba ni muy jeexe te xadis moomu